bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu àq fas yéene dikkaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafaa bi xuququl iman moo koy ànd ak yéen bi woore koor gi tàmbalee ba tey di suñu juróom-ñetteelu jotaay ci juróom-ñetteelu fan bi niñ leen ko waxee woon tey ñu ànd ak suñu mbokk moo xam ne ñoo moom ñoo bokk liggéey bi ndax wàll gii nga xam ne ci la waa mu assasatul wafa yi ci foofu imaam bi yëngatu muy leeral jàngaleen sëñ bi akub liggéeyam ak tasaare ko ba ñëpp mën cee jëriñu moom tamit ci waar woowu rek la nekk di bay ca fee nga xamante ne foofu la ko yàlla féetale muy sëriñ Cheikh Fatma Mbacke di doomi sëriñ Moustapha mu sëriñ Basiru mu sëriñ Touba tey mu jóge fële mu nekk ñëw ngir fas yéene ànd ak ñun jataay diin yi lépp rekk ci liggéey bi nga xam ne ci la fekkoon waajur yi di ca bay waajur yi nekkoon ci moom si mu nekk ci liggéey boobooyee li ca def kemtaay kàttanam ñu ngi ñaan yàlla yàlla taxawu ko te kàttanal ko ba liggéey bi nga xamante ne ci la nekk yàlla ko àggale ko fu kawe njootam tey nag mu fas yéenee ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy murid yi wala yoonu murit naka la ban taxawaay la am ci yokkuteeg Sénégal wala ak Sénégal muy al muridiya li tanmiyat Sénégal muy le mu pour la développement du Sénégal thème boobu moom la sëriñ bi fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko insha allah xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf rek ci ci ay yëngutoom ak ay jaar-jaaram mën nañu mënoon nañu mënoon nañu wax rek ne fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna rek fa lañ ko jaarale te mooy njëkk a def ci moom téere suñu borom bi subhanahu wa muy jàng alquran karim mu jànge ko ci ku ñu wax sëñ Muudu Xëyri Jaxate ginnaaw bi mu jànge alxuraan ba noppi tamit li ñu war a xam ci wàllu diine mu jàng ko tàmbalee ko ci sëriñ Maxtaar Diop moom sëriñ Mouhamadul Amin Diop ginnaaw bi tamit dugg na ci école yi yi ci daara ji nga xamante ne moo nekk fële ci Porokhane ginnaaw bi tamit bi mu jàngee wàllu diine ba noppi ci la dugg nag ci jàng njàngum àdduna mi tàmbali njàngum tubaab mi ba euh, bi mu amee defem ci la dugg fële ci daara ji nekk euh, Thiès muy lycée Malick Sy ginnaaw bi mu jàngee foofu ba am baccalauréat la dem fële ca université bi nekk Ndar ñu koy wax université Gaston Berger di bokk mu bokk ci promotion yi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk euh, nekk ko ci daara jooju noonu euh, ñi nga xam ne promotion yi boobu nga xam ne ki nga doon yi nga xamante ne moo jiite njàng mu kaw yi tey ñu koy wax ministre Mary Teuw Niane moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne professeurs yi nga xam ne ñoo ko yor foofu ko jàngal mu nekkoon ci benn faculté bu ñuy wax faculté euh, mathématique application et informatique foofee la jànge ba am licence am fa tamit maîtrise ci wàllu googu noonu waaye nag ci bi mu nekkee ci daara tubaab yooyu noonu tàmbalee ko ci lycée Malick Sy boobu nekk Thiès ba fële ci daara ju kaw yi jële nga xamante ne moo nekk Ndar muy université Gaston Berger teewul yëngutu yi nga xamante ne ca la nekkoon di ci yëngutu laata muy ñëw foofa muy tasaare liggéeyu sëñ bi ak xamle ko liggéey boobu ba tey ma nga woon di ci yëngutu ndax ci biir daara yooyu sos na fa ay daayira bokk na ci daayira ma fàttali bisri jiite woon ko liggéey ci liggéey boo xamante ne liggéey bu bi mu jeexale am jàngam nag euh, la liggéey ci yenn sociétés jaar ci société bu ñuy wax sel ñu gën koo xam ci wàllu jaayi pétrole foofee liggéey na fa lu mat fukki at ci biir liggéey boobu tamit moo nekkoon directeur informatique bi foofu noonu ci biir société boobu nga xam ne mooy sel waaye nag loolu tamit ba tey euh, taxul mu bàyyi rek li nga xamante ne moom la ko waajur yi bàyyee muy tasaare liggéey sëñ bi ak njàngalem sëñ bi ak feeñal ko ci fu mu mën di ba tax na ci biir loolu euh, jàkka ji nga xamante ne jumaa ji nga xamante ne moom moo nekkoon géejawaay moom moo fa nekkoon imam ba daan fa jiite àjjuma tamit ba tey tamit ci biir loolu ci atum 2011 sos na benn euh, benn imprimerie benn édition bu ñu wax alminan lépp rek ci liggéey bi mu wax ndax kër la goo xamante ne lépp loo xamante ne wàllu bind la ci lu jëm ci tasaare liggéey sëñ bi wala ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak sëñ bi moom dafa sos kër googu noonu ngir jàppale ñooñu ñu gë ngir ñu mën a génne liggéey boobu tasaare ko ba mbokk jullit yëpp mën cee jot waaye nag yemu ci loolu ba tey tamit am na génn kuréel goo xamante ne sos na ko ci Ndakaaru euh, muy benn benn institut bu ñuy wax euh, madrasa francia islamia muy école franco islamique moom mooy ki nga xamante ne moo ko sos foofu ci Ndakaaru muy foo xamante ne dañ fay jàngale wàllu diine dafa jàngale tamit wàllu àdduna waaye yëmu ci loolu tamit ba tey fële ci Lagos sës na fa jenn daaru joo xamante ni tamit lu mel noonu lañ fay jàngale kon mën nañu wax ne moom daal euh, ay yëngutam yëpp génnul li nga xamante ne moom la ko waajur yi bàyyee woon te mooy euh, liggéey rek ci toolub diini bi ak tasaare ko ak jëriñ jullit yi yàlla ko ci yàlla fay kon loolu moo sabab ak ñëwam fii ci jotaay bii tey ngir bokk ñun lii nga xamante ne yàlla dénk na ko ci wàllu boobu noonu ngir mu bokk ak ñun ngir ñu ko bokk jariñoo ni ma ko waxee ci njàlbeen mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu solo bii nii muy murid yi ak seenu taxawaay ci yokkuteeg Sénégal kon incha allah loolu mooy tomb bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene tey jii nii ci biir tomb bi incha allah dana ci leeral ni nga xam ne noonu la njàngaleem sëñ sëñ naka lañ mën a sukkandikoo ci njàngaleem sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ngir yokku ngir yokkute mën a am ci Sénégal kon incha allah ak yeneen tomb yoo xamante ne fas yéene ko leeral incha allah ci xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci dibeer yi fas yéen nañoo ànd ak sëriñ Moustapha sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke moom suñ Cheikh Fatma moom suñ Cheikh Gaynde Fatma ci al ma muy mondialisation bu dee ci altine ji tamit incha allah fas yéen nañoo dalal euh, le ministre Bassirou Sarr ci njëriñu garab rawatina nag lu jëm ci wàllu nixma ak nebedaay bu dee ci talaata ji incha allah professeur Madiama Niang lañuy ñuy fas yéene dalal mu ànd ak ñun ci alkitaabaat alxadimiya makaanatuha wa samaratuha mooy mbindi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ban wàcc waaye la am ak yan meññit la am bu dee ci àllarba ji incha allah sëriñ galas jatara la ñuy fas yéene dalal ci dawrul madaris al quraniya wa asaruhu fi mujtama al sénégal yi muy rôle bi nga xamante ne école yi jàngale alquran am nañ ko ak seeni jeexital ci njabootu Sénégal yi bu dee ci alxames incha allah sëriñ Abdul Ahad Mbacke dañuy fas yéene dalal mu fas yéene àndoon ci alxuruur te mooy waru bu dee ci ajuma ji nga xamante ne mooy jeexal ñaareelu ay bés bi incha allah sëriñ Mouhamadul Habib Gaye lañuy dalal. ñu fas yéene àndoon ci alxikam alxadimiya muy xikam yi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul daan ko wax kon noonu la programme sëñ bi incha allah fas yéene doxee xam naa ne du ñàkk ñu ñëw ci mujjub waxtaan ñi nga xamante ne ñooñu bëgg a topp rajo yi ak télévision yi ak internet bi incha allah du ñàkk ñu ñëw ci eh, programme boobu ban heure lay lay lay lay lay aw am kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ bi ci tomb am solo bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey incha allah. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu nuyu ba gën a tedd ba gën a sell xam naa damay njëkk a tàmbale ci yëglu baat bi suufee mel na ne euh, ñi sant Mbàkke ñoom sëñ Ahmadu danañ leen di tooñee baat bu suufee xam naa nag rawatina bisub koor rawatina tàkkusaan <laughs> ci bisub koor euh, xam naa danaa may ñi sant sa ak ngaw kundaay euh, luñ ñu tooñe waate waaye nag bu yeboo kon ngeen jéggal ñi su kàddu bu suufee li may tàmbalee moo di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo sos di ko dundal di ko doxal ba nëgë muy liggéey bu am solo boo xam ne yoon wi yépp dañ koy ndamoo ndax liggéeyu xam-xam la ñu di ko ci defe ci barab biñ ko war a defe kon maa ngi di ndokkeel ci liggéey bi waaye di leen sant bu baax ci may biñ ma may ma am xéewalu ñëw laal sama loxo ci liggéey boobu ànd kook ñoom naam daanaa ko ànd ak ñoom ci déglu ak topp ak di ko jariñoo waaye tey nag may nañ ma xéewalu ma ñëw bokk ak ñoom liggéey bi ci barab bi loolu amal naa leen ci ngërëm bu réy réy maa ngi nuyu kilifa teew yëpp kenn ku nekk maa ngi lay jox sa wàccuwaay di nuyu bokk yépp bokk taalibe yi mel na ne euh, thème bi ñu bëgg a waxtaane tey tomb la boo xam ne amul barab boo xam ne gën naa yell ci ñu defe ko fi muy le mouridisme pour développer le Sénégal nan lañu war a mën a sukkandikoo ci yoonu murid pour mën a développer Sénégal mën naa ne amul benn dëkk bu gën a yayoo ñu defee fa waxtaani fa thème bu mel ni que barab bi di Daarul Muxti ndax boroom Daarul Muxti ku ne xam na ni mu ràññeekoo ci sosug yoon wi ak dëgëraayu yoon wi ak sampug yoon wi ku ne xam na rol bi mu ci joué waaye ku ne xam na itam réew mi ci boppam développement am liggéey bi mu ci def rawatina ci wàllu mbay ak ci wàllu social kon yell na dëkkam bii ñu di fi ubbi ay waxtaan yoo xam ne day jëm ci nan lañuy def ba développer suñ réew mi ba suqali suñ réew mi ba naatal suñ réew mi kon yàlla nañu di ko defee ci barab bi thème bi nag dañuy ubbi rek xëy na indi yenn xalaat waaye jàppuñ ne luñ mën a waxtaanee la ba tënk ba nga xam ne dañ naan nii rek la war a mën a deme waaye jàpp nañ ne débat la weccante xalaat la ubbi ay bunti xalaat la ak gëstu ba suñ fi jógee xëy na mu mën a jur yeneen njariñ ci wàllu gëstu ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu politique ba mu mën a jariñ réew mi xam ngeen ne euh, yoonu murit euh, ñi koy gëstu rawatina ñi jóge bitim réew di ko gëstu am na ci ñoo xam ne suñ xoolee ni yoon wi doxe euh, dañ koy jéem a méngale ak ay idéologie wala ak ay pas-pas wala ak ay yoon yuñ xàll ci àdduna bi yoo xam ne ci histoire àdduna bi Euh, dañuy jàpp ne am na ci anam yoo xam ne dafa yoon wi daf ko méngóog euh, idéologie yooyu lu mel ne socialiste yi su ñuy gis yoonu murit ci ni ñuy liggéey ñu ñuy ànd di liggéey ngir njariñul ñépp ni ñuy liggéey ci tool àllarba yi nga xam ne tool la boo xam ne ni ngeen ko xamee dañ koy sosandoo ngir benn objectif ñëpp àndandoo liggéey ko def ko ci objectif boobu yooyu yëpp ay anam la ci aspect muy aspect solidarité bi dimbalante yooyu ñenn gëstukat yi dañuy jàpp ne yoonu murit kat dafa mel ne socialisme la ci anam yooyu wala nuroo naag socialisme ci anam yooyu waaye ñi nga xam ne itam ay capitaliste lañ ngànk euh, idéologie Euh, libéral ak yu demee noonu dañ naan suñ gisee liggéey wàccuwaay bi mu am ci yoonu murit ak wut ak nangoo sonn euh, ñoom dañuy jàpp ne ak capacité d'initiative bi nga xam ne moo am ci yoon wi ñooñu dañuy jàpp ne yoonu murit que dafa mel ni kon nuróon na ci aspect yooyu ak libéralisme ak capitalisme ak yu deme noonu moonte xam nañ ne idéologie yooyu moom muy socialisme muy capitalisme libéralisme ak yooyu lu ci bari àdduna kese moo ko tax a jóg defar àdduna jegal àdduna te malheureusement loolu sax defar àdduna ak jagal àdduna dañ cee essuyer lu bare bare bari ci anam yu bare bare bari rawatina nag defar ëllëg moom yitteelu leen ñoom seen lépp fii la yem fii lañ ko yemale yéema a defar fii lañ ko yemale te foofu sax dañ cee dañ cee échec ci anam yu bare bare bare kon nag euh, war nañoo xam ne idéologie boo xam ne defar dund boo xam ne la yem euh, yitte woowul ëllëg yi nga xam ne yemul fenn idéologie boobu ku ne xam na ne wërta mën euh, waru waruñoo mën a jàpp na yoonu murit ci idéologie moo bokk ak idéologie yooyu fu jëm déedéet kon danaa fàttali rek ci lu gaaw euh, tënk boo xam ne ay boroomi xam-xam def nañ ko ci gën leeral lan mooy idéologie yoonu murit dëgg-dëgg yaakaar naa dana ci baax suñ demee ba ci waxtaan wi euh, lii ñu fàttaliwaat ko euh, ku mel ne sëñ Afia Ñang euh, docteur Saliou Salaam sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis ñoom ñëpp def nañ ci ay gëstu ci anam yooyu seeni gëstu yooyu rek lay fàttali ci lu gaaw euh, ku mel ni sëñ Afia Ñang dafa wax ne li nga xam ne moo fondé yoonu murit mooy iman islam ihsan li nga xam ne soo ko dee méngale akub tabax mooy keno yi ko yenu mooy xam-xam bu am njariñ jëf yu baax jikko yu rafet jikko yu tedd li nga xam ne moo màndargaal itam yoon wi moo di la non violence muy looy def looy wut defe ko ci jàmm euh, baatub ndigal itam bokk na ci li nga xam ne màndargaal na yoon wi nga xam ne suñ doon wax plan d'architecture moom mooy wane plan d'architecture yoon wi muy non violence ndigal nga xam ne dañuy tënku ci kilifa tënku ci baatu ndigal te xam nañ ne kiy joxe ndigal su joxe ndigal du ko teg ci bakkanu boppam da koy teg rek ci ndigalil suñ boroom ak njariñul euh, intérêt général euh, baatu xidma itam bokk na ci liy màndargaal yoon wi muy loo xam ne euh, ni ko sëñ Saliou Salaam mooy doctrine suufi bu sëriñ bi muy doctrine bi nga xam ne ci wàll tasawuf ci la sëñ bi sukkandi sukkandikoo liggéeyam muy euh, alxidma ci mbindam yu bari euh, wane na ko te dafa mel ni euh, kon baatu xidma boobu danañ ci dellusiwaat ci biir waxtaan wi lu am solo la loo xam ne ci njàngalem sëriñ bi war nañ koo gën a xóotalaat war koo gën a gëstuwaat ndax suñ bëggee sukkandiku ci njàngalem sëriñ bi ngir développer réew mi baatub ma boobu am na ci rôle bu am solo bu mu ci war a mën a euh, jouer su dee ci njàngaleenu sëriñ bi itam ñoo ngi ci fàttali ba tey sëriñ bi ni mu daan jàngale mooy da daan proposer ab model koo xam ne royuwaay lay doon référence lay doon ku yar faaw nga proposer ay modèles yoo xam ne ñoom la ñu war a roy jéema a xëcc jëm ci nuru référence yooyu modèles yooyu yar itam yarub sëñ bi itam da daan soxlawoo ab barab bu mu koy defe muy daara fu wéet foo xam ne dana fa mën a wéet ak ñi muy yar wala ñim yar ba di leen yarloo danañ fa wéet ak ñi ñuy yar ngir di leen tarbiya di def ci ñoom loo xam ne euh, société bi du mën a am gàkk-gàkk bu mu indiwaat ci seenu dund daana jëfandikoo itam euh, jihaadu nafsi xeex sa bakkan ci daara yooyu daan jëfandikoo euh, su weesoo jaamu yàlla ni ñu ko xamee farata ay naafila yu bari zikkar yu bari njàngum xasaay wàllu liggéey it daana jëfandikoo ci wàllu tarbiya bi mu daan def liggéey ngir dindi tàyyeel ci nit ñi waaye liggéey ngir mën a sukkandiku ci sa bopp waaye liggéey itam euh, ngir gàtt gàtt yi nga xamoon ne amoon na ci société bi ci diggante ay xeebante ci ay waaso ak yu demee noonu nim daan liggéeyloo nit ñi euh, daana ci xeex yooyu nga xam ne amoon na ci suñ société sénégalaise kon loolu ci fàttali euh, mën nañ ne moo tënk euh, idéologie yoonu murit waaye Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu ci lenn ci waxtaanam dafa mas a leeral euh, li taxoon sëriñ bi jóg dafa mas a wax ne àdduna de mësta tax sëriñ Tuubaa xëy ma tax mu gont àdduna mësta tax sëriñ Tuubaa xëy mu gont lépp ci liggéeyam ëllëg a tax mu ne nag waaye sun boroom mooy ki nga xam ne ku ko liggéeyal su lay fay day mel ni moom mënta duy ndab lu tuuruwul li taxoon muy duy ndab la ma nga fa muy ëllëg waaye liy tuur ci ndab li mooy xéewal yi nga xam ni moom lañuy ñuy gis fii ci àdduna ci wàllu liggéey Sëriñ Tuubaa kon mu leeral ne euh, sëriñ bi moom li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg mooy la nekk ca ndab la li jëm ci àdduna mooy la tuuroo ci ndab li rek waaye nag euh, ginnaaw xamoon na wabtaxi fi ma ataaka taxoon na mu yittewoo kon waajal taalibe yi waajal jullit ñi fii ci àdduna bañ mën a am ndëgërlaay luñ mën a waajale li leen tax a jóg dëgg-dëgg mu di daaril am na benn gëstukat benn professeur d'économie euh, Abdoulaye wadd nekkoon président de la république bi mu nekkee professeur université de Dakar ci 1966 juróom benn at rek ginnaaw bi Sénégal amee indépendance dafa bindoon benn téere tudde ko la doctrine économique du mouridisme ci téere boobu ma ngi wax ne ci français le mouridisme est une richesse cachée dans un pays sous-développé dafa mel ne yoonu murid dafa mel ne gànjar la walla euh, lu riche la loo xam ne dafa nëbbatu nga xam ne suñ gasoon ba gis ko rek dafa mel ne kon danañ am loo xam ne danañ ci mën a développer réew mu ñàkk mu mel ne Sénégal ba jëm ci euh, réew yi Afrique yépp kon bi ñu amee ay at rek bi ñu amee indépendance am na ay borom xam-xam yu gisoon ne yoonu murid kat am na lu ci nekk loo xam ne ci wàllu idéologie ci wàllu doctrine ci wàllu jëf ci njàngalem Serigne Touba loo xam ne suñ ko jëfandikoo woon sukkandiku ci mën nañoo développer euh, Sénégal kon euh, gis-gis boobu mel na ne am na ay borom xam-xam yu ko teel a am bi senegal moomee boppam rek waaye nag malheureusement dafa mel ne senegal bi moomee suñu bopp euh, au lieu ñu wut ay références endogènes ñoo xam ne dañ leen di roy di sukkandiku ci seen xalaat ak seen xam-xam ak seen bind euh, dañ nekk ci biir réew mi doon borom xam-xam réew mi au ñu sukkandiku ci ñooñu. dañ leen fa ne ñukk dem sukkandiku ji ci ay tubaab rawatina français yi euh, ak xalaat yu demee noonu moo tax ñu euh, leen ko xamee ci wàllu jàng rek nga xam ne jàng moom noo bëggee sa ëllëgu réew mel ni da koy waajale ci sa njàng sa système éducatif te ci njàng gis nañ ne Euh, xale da daan dugg école te daanaka ba bu yàggut wala ba léegi xale day dugg école ci juróom benni at dema dem ba université te du duñ ko jàngal benn bind boo xam ne day wax ci njàngaleem Serigne Touba wala ñu sukkandiku njàngaleem Serigne Touba ak yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ci réew mi la cosaanoo kon mooy réew mi kon naka jekk dañoo tourné suñ xel ak suñ xalaat jëme ko ci bitim réew jëggaani ay xalaat jëggaani xam-xam jëggaani doxalin wuñ mën a doxale réew mi loolu nag ku ne xam na ne euh, day yàgg-yàgg rek waaye loolu war a si mën a développer am réew ndax misaal bi ma ci joxe Corée du Sud mook Sénégal ñoo tolloo woon niveau de développement 1960 bi Sénégal di am indépendance am Corée du Sud mook Sénégal ñoo tolloon niveau de développement wala sax Sénégal tane ko te buñ demee ay at yu néew lu ma fanweeri bokk na ci pays émergents yi nga xam ne développé nañ te moonte ëppale wuñ ay ressources Sénégal li tax ñu développé nag gëstukat yépp xam nañ ne ñoom dañoo sukkandiku ci seen euh, dooley bopp seen xam-xami bopp seen man-mani bopp sukkandiku ci ba dëgër soog a ubbeeku ci seen wàllu liggéey Euh, Sénégal nag moom di wéy rek di sukkandiku ci xalaat yu jóge bitim réew loolu tax na kon Sénégal diñ moomee suñu bopp ñu def ay plan de développement économique et sociaux yu bare bare bari plan buñ def lu mat ñetti at wala lu mat juróomi at suñ demee ba xam ne réew mi doxut ñu defaat beneen plan dem ba def ay plan de restructuration structurelle d'évaluation ak yooyu yëpp ay plan la yu ñu fiy tëral yoo xam ne ci wàllu développement économique et social euh, day mel ne dañuy tourner en rond day mel ne dañuy làmbatu te dajaguñ dëgg-dëgg li mën a développer euh, Sénégal te moonte loolu boroom xam-xam boobu waxoon ne yoonu murid richesse la bu ndëbbutu boo xam ne euh, war naa mën a développer suñ ko génnee euh, am réew waxam jooju dafa mel ni murid yi ñoom wane nañ ko ci jëf yemul rek ci wax wane nañ ko ci jëf ju leer a leer a te mooy parti bi may bëgg a dugg muy wane yoonu murid ban apport lan la indil Sénégal ci wàllu développement économique et social ci anam yu baree baree bari la waaye dinaa ci jukki rek lenn ngir mu nekk exemple ci bu ñu mën a sukkandiku pour xam ne anam boo jël ci wàllu réew mi ci wàllu développement yoonu murid indi na ci réew mi loo xam ne euh, moonte loolu ci yoonu murid liggéey loolu ci yoonu murid indi ci gàllankoor yu méttee méttee métti euh, la la ci àndal ndax xam ngeen ne naka jekk xeex bi tubaab yi doon xeex yoon murit ca tàmbali ñu ne dañuy faagaagal yoon wi dem ba mu yàgg xam ne mënuñ ko ñu nekkoon nañ fexe ba li tubaab naan diviser pour mieux régner nañ leen wujjale muy tarixa yi nekk ci réew mi fexe ba loolu dana tax yoon wi suñ ne yoon murit ne yoon we ne yoon we fexe bi di leen wujjale ba kenn ci ñoom du am doole génn bi te moonte itam euh, noonu ñu leen di wujjalee indi lu mel ne itam lay laïcité ngir xeexe ko ñoom ñëpp muy loo xam ne dañ naan ci kaw dañoo bëgg yamale ñépp diine yëpp euh, ñëpp xam ne ñoo bokk réew mi noonu lañ koy waxe loolu ku ko dégg xel xaw ko mën a nangu waaye nag teewul saa yu leen soobee soo bëggee liggéeyal sa diine wala nga bëgg a def yenn yi ñu ne la ah lii lay te nanguwu waaw day mel ne daal léeg-léeg danañ la ko muural ba nga xam ne dangay ngay jàpp ne xëy na lii war na ko mën a nangu waaye nag saa yi bëggee jëfandikoo itam ngir xeex diine ñu jëfandikoo ko te exemple bi may ci joxe euh, euh, sëñ Kara léegi doon na fi tudd euh, bi ma jaaree université Gaston Berger ñun ñooy première promotion bi fa jaar ba ñuy sos daayira Mafatihul Bichri ci at mu njëkk ma 1990 dañoo invité magi murit yi nekk ndar yëpp ñoom dem euh, ci yàlla sëñ ma dikkee wàdd euh, ak bokki taalibe yi nekkoon ndar ak dëkk yooyu ko wër ne dañuy taxawal def assemblée générale taxawal daayira bi Euh, biñ bindee demande ne dañoo bëgg ci amphithéâtre yi ñu abal ñu ci benn boo xam ne mbooloo mi ñi fa la ñuy euh, fa la ñuy waxtaan wa dañ ñoo tontu ne mbiru diine xewu fi ndax fii dafa layik du ngeen fi mën a defe benn réunion bu jëm ci wàllu diine wala daayira nga xam ne dañoo mujj euh, dëkk bi jàkkaarloo université bi fa lañ dem bâche fa Euh, ci ngelaw lu metti ci pënd bu metti euh, defe fa assemblée général euh, waaye ni ma ko waxee laïcité lañ ñu woon waaye nag yàlla def na mbiri Sëriñ Tuubaa moom tànk kanam rek la am dem nañ ba man ba ma fa delloo ci at yu mujj yi ngir sëñ Bass Abdou Khadre doon fa dem benn séminaire buñ fa doon def recteur booba ma nga toog ci amphithéâtre bañ ñu bañaloon recteur baa nga toog professeur yu bari toog kilifa yi université bi yëpp toog daayira Mafatihul Bichri bi ñu bañaloon loolu moo fa doon organiser bis boobu ci kanam kilifa yi Tuubaa yu bari ñu xam ne kon loola bañaloon nañ ñu ko ay at ci gannaaw waaye sëñ Tuubaa mujj na amaat fa ndam lool kon yoonu murit ak tarixa yëpp naka jekk dañuy opposer laïcité ngir bëgg contenir mbirum diine ci réew mi eh, naka jëkk itam eh, rawatina yoonu murit xeex bi tubaab yi doon xeex sëriñ bi di ko xeexi yoon wi ngir mu bañ a développé te su ngeen fàttalikoo bañ koy yóbbu ci géej gi Gabon dañ ne woon nañ ko fi jëlee ba nit ñi fàtte njàngale mi ñuy def ci ñoom ndax xam nañ ne suñ ko fàttee ba rek ñoom danañ am liñ bëgg kon xeex boobu nag moom la ñu wéyal ba malheureusement bi Sénégal moomee boppam ci 1960 entre guillemets taxul ñu bàyyi xeex boobu taxul xeex boobu dakk dañoo wéy ci wàllu njàngale mi ci wàllu administration ci wàllu anam bu mën a doon dañoo wéy di gàllankoor développement yoon wi ci anam buñ ko mënee waaye nag suñ borom moom lu mu nar a fësal kenn mënu koo tee fës lu mu mën a dëgër lu mu dëgëral kenn mënu koo tee dëgër kon ci contexte boobu contexte boo xam ne ay contraintes yu metti la ay jafe-jafe yu metti la ci la yoon wi liggéey wane lu am solo ci anam yu bare bari yoo xam ne euh, su dee ci wàllu domaine économique yi yoon wi wane na ci lu am solo loo xam ne euh, misaal la ci ne euh, richesse la bu nëbbutu boo xam ne murid yi ñu ngi wane ci pratique nan la nekk richesse pour réew mi su dee ci wàllu mbay xam ngeen ne euh, baykat bu mag moom dafa mel ne ci yoonu murid rek lañ ko tàmbalee xam bu njëkk baykat yu yam yu yama ñoo daan am bay ngir sa njaboot kese waaye bay lu yaatoo yaatu loo xam ne ñu baree baree bare bari xaj nañ ci dafa mel ne ci kilifa yoonu murid lañ ko tàmbalee xam ci réew mi euh, ku mel ne sëñ ma dumbe ku mel ne boroom daaru euh, xam ngeen ne euh, am na historien bu dëkk daaru Mbay Géey Sylla bu ma wax ne am na at moo xam ne 1935 euh, dafa mel ne mbay mi dafa gànt dafa gàntu woon ba nga xam ne baykat yi dañoo jaayoon seen jiw waaye tubaab yi biñ bëggee reconstituer capital semencier ba réew mi am lu ñu jiw wuñ mën a bayee ci boroom daaru lañ ñëw moo leen jox jiw woo xam ne ci lañ Euh, joxewaat baykat yi ci réew mi yëpp muy murit ak tijaan ak xaadir keneen ku mën a doon ci lañ la jox loo mën a euh, defe jiwu ca at moom kon loolu di màndarga bu rëy rëy boo xam ne wane ne ci njaal benn rek yoonu murit ci wàllu mbay moom production bu tax ñuy wax production buy développé mbay dëgg-dëgg ci kilifa yi yoonu murit lañ ko tàmbalee xam te loolu ni ma ko waxee Mbaye Guèye Sylla ci 1938 Euh, le gouvernement français par décret ñu décerné maam Thierno ak Cheikh Modou Moustapha jox leen ordre national du mérite agricole kon loolu di wane taxawaay bu ñu amoon ci wàllu bay ci at yooye dafa mel ni comme ñoom naka jekk sécurité alimentaire réew mi ñoo ko ŋànk muy suñ kilifa yooyu euh, avant gouvernement Sénégal di taxawal ay commissariat la sécurité alimentaire ak ak yu demee noonu ñoom seen jëmm yi rek ñoo nekkoon sécurité alimentaire réew mi ndax seen liggéey ci wàllu mbay taxoon na euh, réew mi fu xiif masaa am ñooy fournir lu tax euh, xiif man fee dañ fu jiwu ma masaa ñàkk ñooy fournir lu tax euh, euh, baykat yi mën a am jiw te loolu daawuñ ca xàmmee nag kuy murit ak kuy tijaan kuy ku bokk ci beneen waato wala beneen tarixa kon naka jekk ñoo nekkoon sécurité alimentaire u Sénégal te soo xoolee tey cartographie bassin arachidier fi nga xam ne euh, mbay mi nga xam ne moom la Sénégal bi gër bi exporté muy gerte soo xoolee carte Sénégal fiñ ne moo ëpp lu ñuy produire gerte daanaka day méngoo rek mooy fi murid di gën a bare kon loolu itam màndarga la buy wane euh, euh, dynamisme yoon wi ci wàllu ci wàllu mbay te loolu ba ndëgën yi nga xam ne ñi ngi woote autosuffisance alimentaire ci wàllu ceeb ku ne xam na ne Sénégal lu mettee métti la ci alali réew mi jëggaane gi ñuy jëggaani ceeb ci yeneen réew di ko fi indi te bañ koo bayal suñu bopp ba mu doy loolu programme yi nga xam ne gouvernement bi am na ko ci autosuffisance alimentaire suñ sukkandiku woon ci yoon wi ba léegi waxatuñu waxi autosuffisance alimentaire ndax li fi amakus néew ci production bu am solo kilifa yoon wi ñoo dem waalo di ko fa di ko fa bay xam ngeen ni njabootu euh, maam Cheikh Anta am na ñu fa nekk suñ Moustapha Ceytu Baye Fall yi am na ñu fa nekk suñ Moustapha Bachir ma nga fa ma nga fa woon naka jekk njabootam te euh, mën nañ ni ci wàllu mbayum ceeb liñ ciy def production euh, suñ leen gënoon a dooleel gën dooleel yeneen kilifa yi am potentiel bu mel noonu kon waxatuñ waxi autosuffisance alimentaire kon atteindre nañ ko bu yàgg ba léegi te mag ñooñu nga xam ne ñoo wane woon njàmbaar googu ci wàllu mbay mel na ne ndaw ñi ci yoon wi itam ñi ngi jël seen ndono di ko di ko dundal bu baax a baax ndax ku mel ne sama rak Cheikh Aw Balla Euh, mi ci puut xam nañ ne ndaw la waaye wàllu production mara maraîchage amul kenn ku ko ci gën a jàmbaare tey ci ci réew mi euh, sëñ Axmam sëñ Falilu euh, ca Mboro moom it ci wàllu mbayum garab mbayum maraîchage amul kenn ku ko ci gën a jàmbaare tey ci réew mi te ay ndaw lañ kon day wane ne ndono loolu ñu jëlee woon ca mag ña ba léegi am na ndaw ñu koy jéem a dundal xam naa sama classe bi sax moom duñuy ñuy jàmbaari baykat waaye daal euh, du ñuy jàmbaari tool waaye euh, ba léegi yoon wi euh, mel na ne niñ ŋànke woon wàllu mbay ba léegi noonu lañ ko ŋànk ci réewum Sénégal te ku mel ne ab du Borom dër bi xam ngeen ne précurseur la woon amoon vision la ci wàllu wàllu mbayu maraîchage tax bokk na ci ñi ko njëkk a def ci ci Sénégal boobu daanaka kenn xamagu ko dem na ba ci pisciculture maanaam yar ay jën euh, ñuy développé muy culture nga xam ne bi ko fi Ablaye Wade tàmbalee sax yàggul euh, moom suñu Abdou Borom dëdd ci ay jamonoom daana ko daana ko daana ko def kon naka jekk kilifa yoon wi euh, ñu yitte woon lañ am xalaat yu sori ci wàllu wàllu mbay ak wàllu maraîchage ak yu demee noonu te gis-gis bu sori boobu itam euh, am na ku may net am na ku mag muy net bu yàggu rek ne ci daara yi sëriñ Basiiru la nekkoon nee na am na at moo xam ne tubaab yi dañ fee daanaka at moom lañ fi njëkk indi ay machine ngir machine yuy ji biñ ko fi indee ñu ne machine yi kat dañ koy leble dañ koy booleeg ay mbaam yoo xam ne ñoo ko war a euh, xëcc ngir ñu di ko jiyee biñ ko indilee sëñ Basiiru mu essayé ko ne daal machine yaa ni mu ko gisee mbaam war koo mën a liggéey mu ne nañ ko nañ ci lonk fas fas fas ngir mën koo liggéey euh, bi tubaab bi lebale woon matériel boobu biñ ko ko waxee mu ñëw xool ci liggéey bi ne sëñ Basiiru xaw ko sax daanaka menacé ne ko lii mbaam lañ leen waxoon ñeen di ko ko liggéeyee dafa mel ne nag da ngeen ko bëgg a soppi ni ñu leen ko waxe woon waaye nag problème bu ci am su mbay mi yàqoo xamal ne da fay bor bi kenn du la ko bal sëñ Basiir ne ko machine yi daal xel moo ko liggéey te man sama xel mi ma yàlla jox moo di gis naa ne ne fas moo gën ñu jëfandikoo ko ci machine yi waaye noonu euh, bañ jiyee njima ba noppi ba tubaab bi ñëw xool ci njima dane ah kii kat suñu yeexee danañu yey ci xalaat bi kon euh, mel na ne daanaka introduction mbayum euh, fas lu ci bari foofu la foofu la foofu la jóge kon dafa mel ni kon yoon wi naka jekk kilifa yi yoon wi ay précurseur lañ boroomi gis-gis yu sori lañ ci luy développer réew mi ak luy luy doxal réew mi te bari na loo xam ne léeg-léeg sax nit ñi duñ ko xam te ci kilifa yoon wi la lay bàyyi ko loo xam ne day dem ba law ci réew mi ci wàllu wàllu mbay ak wàllu développement. malheureusement nag ba suñu jamono jii kilifa yooyu kilifa yi mën a bay dëgg-dëgg ci réew mi euh, rawatina ci yoon wi malheureusement léeg-léeg su ñuy joxe ay jiw ay matériel ay engrais ngir jàppale ko baykat yi malheureusement kilifa yi nga xam ne daanaka bu ñuy baykat dëgg-dëgg ñoom lañuy ñuy ci di leen jox loo xam ne ñu ci bari dañ koy jaayaat loolu réalité la boo xam ne Euh, ñu bari xam nañ ko waaye su fekkoonte ne dañoo sukkandiku dëgg-dëgg identifier ñi nga xam ne ay baykat dëgg-dëgg lañ te euh, dañ koy liggéeyee ngir njariñu réew mi ngir développement réew mi yaakaar naa suñ sukkandiku woon ci euh, ñooñu ba léegi autosuffisance alimentaire autosuffisance en riz ak développement mbay mi kon weesu nañ fii bu yàgg a yàgg su dee ci loolu ci mbay mi la woon su dee ci wàllu infrastructure ku ne xam na itam li murid yi indi ci wàllu infrastructure ci réew mi rawatina ci Touba xam ngeen ne euh, am réew gouvernement am réew alal réew mi lañ koy dénk ngir mu di ko defale waa réew mi loo xam ne mënuñ ko defal seen bopp lu mel ni ay hôpitaux ay yoon ak yu demee noonu ay marché ak yu demee noonu waaye xam ngeen ne naka jëkk Touba ak euh, yoon wi moom euh, ca njàlbeen ba léegi dañuy tàmbule sukkandiku seen bopp ba keneen ku ñëw fekk leen ci waaye euh, duñ sukkandiku ci keneen ngir seeni infrastructure bopp loolu hôpital Matlaboul Fawzayni misaal la ci xam ngeen ne dëkk bu mel ne Touba la fa nekk ci population état ni muy defee ay hôpitaux Dakar di ko defee ci yeneen régions yi di ko defee ci Thiès ak yeneen dëkk yi yàgg na ko war a def fu mel ne Touba euh, hôpitaux yu mag waaye biñ demee ba xam ne mënatut a ñàkk Touba taalibe yi ñoo taxawal euh, seen seen ñoo taxawalal seen bopp euh, daayira Madabul Fawzayni liggéey ba tabax hôpital boo xam ne ci lu ëpp 6 milliards lañ ko lañ ko tabax te loolu ni ma koy waxee loolu ñu tabax Touba. sénégalais bu nekk war nga jàpp ni yow lañ ko defal ndax xam naa ne bari na ay dispensaire ay centre de santé yu ñu def ci yenn dëkki àll yi su murit yi tabaxalu doon seen bopp hôpital boobu état bi tabaxalal leen ko kon état du am moyen tabaxal ñooñe seen dispensaire ak seen centre santé kon infrastructure yi taalibe yi defaral seen bopp seen dëkk yi sénégalais bu mu mën a doon ngay murit nga nga nga bañ a doon murit war ngaa mën a jàpp ne euh, taalibe yi yow lañ koy defal itam ndax def dañ ko fay def tax na mu alléger état bi ci yenn charge yi nga xam ne euh, waroon na ko ci Touba ak yeneen dëkk yu mel ni Daaru Daaru Muxti gi te infrastructure yi euh, dama cee joxe misaal foofu ci hôpital boobu waaye ku ne xam na ni ci wàllu jàng ak jàngale école sëñ Murtala yi euh, école sëñ Cheikh Gaynde Fatma yi daara Maam Jaara ji ci Poroxaan yeneen école yeeg yeneen daar yi nga xam ne ay kilifa ci yoon yi ñoo ko taxawal loolu lépp prérogative bu état la war a doon ndax jàng ak jàngale état moo ko war a jël en charge ngir citoyen yu réew mi te ku ne xam na liggéey bi nga xam ne euh, kilifa yoon wi ak taalibe yi def nañ ko ci anam googu muy taxawal ay daara taxawal ay école euh, yu mag di ci jàngal doomi jullit ñi taxawal ay dëkk yu bari yoo xam ne ci yoon wi la la fa nekk ci ay centre de santé wala ay hôpitaux su ko euh, kilifa dëkk ba taxawal lu ci bari loxoom dem na ci lool. Euh, ma jël benn parenthèse foofu ci wàllu infrastructure wax ci Ila Touba muy autoroute à bi nga xam ne euh, teg nañ xeer ba tàmbali liggéey bi mu jëm si Touba muy infrastructure boo xam ne. Euh, dañoo leb yaakaar naa lu ëpp quatre euh, war koo ko defaree te euh, suñ tàmbalee ba tàmbalee liggéey ci autoroute boobu ñay jaar ci yoon wu jëm Touba weccet ya nga xam ne moom la ñuy fayee ngir jaar ci yoon woowu loolu lañuy dajale ci lu mat ay at yi at yi at ba mu toll ne lim bañ ko lebe woon remboursé ko borom bi kon nag ñu xam ne taalibe yi ñoo koy remboursé murid yi ñoo nar a bor boobu kon ñoo ko defaral seen bopp daanaka kon nag war nañoo bàyyi xel ci ne société bi ko war a exploité ngir la cay génn ñu di ko dajale lenn li di fay bor bi lenn li di fay ay ci état bi lenn li di fay actionnaire yi nga xam ne ñoo moom société d'exploitation boobu taalibe war nañoo fexe ba yoon wi ci boppam am ci action yu doy ñi nga xam ne ay borom yi alal lañ ci yoon wi itam man cee am ay action yu doy ba nga xam ne xaalisu murid yooyu nar a fay bor bi am lu ca ruuse au moins delluwaat ci mën a euh, defar ay yoon ci biir Touba ak biir dëkk yoonu murid bi ak yu demee noonu loolu war nañ cee bàyyi xel d'autant plus que président de république man dégg naa ci sama nopp mu ubbi bunt boobu bi muy teg xeer wi wax na ne maa ngi lancé appel ñi am xaalis ci yoon wi opérateur économique murid yi Euh, société d'exploitation bi war a yor autoroute bi nañ fexe ba bokk ci ñi koy ŋànk ci actionnariat ba nga xam ne euh, alal ji lu ci bari dana mën a demaat ci ñoom man damay wax ne yoon wi ci boppam sax war nañoo mën a fexe ba euh, dajale loo xam ne wala laaj loo xam ne danañ ci am ci action yi loo xam ne lu ci jóge delluwaat ci mën a financer daara yi ci Touba wala yoon yàgg wala yu demee noonu loolu yaakaar naa euh, war nañ cee bàyyi xel ndax su loolu lii am ci autoroute à bi nekk ndakaaru nga xam ne benn société de société boo xam ne ay français ko moom ñooy exploiter autoroute bi sénégalais yi di fay la cay fay ñu ciy mosal état Sénégal ci ay impôt waaye la ci ëpp di dellu France loolu war nañoo bàyyi xel ci mu bañ ñoo dal ci autoroute à péage Ila Touba te taalibe yi kenn ku nekk am nga ci responsabilité ci fexe ba ci wax ci euh, fexe ba ñaax ñi nga xam ne ñoo yor loolu te dox ko ba non yoon wi yoonu murit ci boppam man cee am action yu doy waaye borom alal yi ci yoon wi te man ko ku ci bëgg nekk actionnaire war cee mën a nekk actionnaire ndax encore une fois lu cay jóge la ëpp murit yi ñoo ko nar a financé ñoo ko nar a fay ndax ñoom ñooy jël autoroute boobu dem di dem Touba. kon loolu parenthèse bi ma doon ubbi la ngir euh, ñaax ak fàttali ak sensibiliser ci anam kooku euh, su dee ci wàllu infrastructure exemple bi ci gën a mag mooy jumaay Tuubaa ji ak jumaa ji xam ngeen ne euh, bari na métier yu juddoo ci jumaa yooyu ci Sénégal kenn xamul nu mu toll ci maçonnerie ci menuiserie ci ñuy def coffrage xam ngeen ni ba ñuy tabax jumaay Tuubaa ji at yu yàgg yoo xam ne euh, sénégalais yi liñ gënoon xam dëgg-dëgg mooy mbay waaye bari na ñu ca jàngi métier ci métieram tabax ñoo xam ne di ko jàngalaat seen njaboot di ko ñooñu di ko jàngal seen njaboot ay génération génération bari na métier yu amee ci jumaa ji yoo xam ne kenn xamul lu mu toll te mën nga ne sax daanaka métier yooyu ñoo tabax ñoo tabax tabax yi nekk Sénégal ndax tabax bu toll noonu ci jamonoy tubaab yi ku ko mën a taxawal euh, euh, booba euh, tubaab yi ñoo am xam-xam bi ak capacité bi ba daan jiite sànce yi ak liggéey bi waaye nag taalibe yi naka jekk ñu daan jàng ci xam-xam yooyu ba mujj tasaare ko ba moo law ci réew mi ba métier yu bëree bëri ba tey jii métier yu bëree bëri ci jumaa jooju la juddoo loolu kon apport la bu am solo bu yoonu murid indil Sénégal ndax ñoo fa jàngi métier suñuy tabax réew mi yëpp la ñuy tabaxal te xam-xam ak savoir faire bañ fa jëlee njariñu réew mi yëpp la kon euh, exemple infrastructure boobu di jumaay Tuubaa ji infrastructure bu am solo la boo xam ne euh, ndamul yoon wi la waaye sénégalais yépp war nañoo jàpp ne eh, lu leen amal njariñ la loo xam ne ndax la fa juddoo ci métier ak lim wane li am solo mooy loolu joxañ bi mu wane mu di jamonoy tubaab yi sénégalais yu ñemee sumb liggéey bu toll noonu loolu day wane gëm sa bopp day wane nangoo sukkandiku sa bopp day wane ne nit su amee pasteef dara waru koo mën a të dara waru ko mën a të ci taxawal ko kon loolu exemple bu am solo la boo xam ne euh, liggéey jumaa jooju wane wane na ko su dee ci wàllu décentralisation xam nañ ne euh, Sénégal am nañ problème mu décentralisation bu rëy rëy ndax lu bare bare bare dañ ko centraliser ca capital ba muy Ndakaaru te bi mbay mi commencé maral commencé am ci tàmbali année soixante-dix yi xam ngeen ni ñu baree bari ci baykat yi dañoo jóge ci dëkk àll yi dem ci taax yi rawatina dem ndakaaru waaye nag mel na ne descend euh, exode rural boobu nga xam ne nit di fàq ci dëkk àll yi di dem ci taax yi li ko gën a ralentir wala li ko gën a gën ko woyafal ci réew mi moo di ne bari dëkki sëriñ murit yoo xam ne euh, sëriñ si ñoo fay téye taalibe yi ñu wéy di fa nekk di góorgóorlu lu metti metti te ku mel ni docteur Khadim si la def na gëstu boo xam ne wane na ne am na lu ëpp quatre cent ak villages yoo xam ne euh, sëñ bi wala ñum jox ndigal wala kilifa yoon yi ñoo ko ñoo ko sos ci ci Sénégal te dëkk yooyu kilifa yi danañuy fexe ba def fa li ñàkk léeg-léeg ak di fa nit ñi ba nit ñi duñ tuxu te loolu kon nekk na ndimbal ci décentralisation Sénégal ndax suñ bàyyi woon nit ñi rek su yàggee mën nañ ne ndakaaru kenn dootu fa mën a nekk kenn dootu ko mën a gérer ndax explosion de population dana fa am boo xam ne mën nañ ne état dootu ko mën a dootu ko mën a gérer kon war nañoo gërëm euh, kilifa yoon wi ci téye bi ñu nit ñi ba nit ñi mën a toog ci dëkk yi di ko développer ba décentralisation ñu liggéey ci liggéey bu am solo boobu su dee ci wàllu cohésion sociale société sénégalaise xam ngeen ne euh, réew yu Afrique yu bari di ko tax ci wàllu guerre civile mooy xeebante ci wàllu diine xeebante ci wàllu waaso ci wàllu askan ak yu demee noonu xam ngeen ne euh, daayira yi màggal yi euh, xeet yi nekk Sénégal daanaka day xaw a effacé wu su nit ñi tasee ci seen këri sëriñ yi ci màggal yi séeréer baag tukulóor baag wolof baag joolaa baag ñëpp dootuñ xoolati fañ bokk li ñuy xool mooy ki leen tax a jóg muy sëriñ Touba loolu leen boole nag euh, tax na ba yokk na cohésion sociale bi ci réew mi ba tax li am ci yeneen réew yi Afrique ci wàllu ay ci wàllu xeex ci wàllu guerre civile loolu Sénégal lu bare bari ñu mucc ci te loolu war nañ ko gërëme euh, lu mel ne yoonu murit ci liggéey bi nga xam ne euh, sëriñ bi def na ko ci njàngaleem ba tax nit ñi li ñuy xool mooy li leen boole muy muy sëriñ Touba. su dee ci wàllu industrialisation itam xam ngeen ne naka jekk yoonu mu moom ci commerce la gën a la gën a la gën a euh, la gënoon a jëm ci njàlbeen commerce ak transport dama koy fàttali toujours lu lu yéeme la am benn euh, donga daara jaar ci euh, conditions yu modeste taxawal système de transport dema dem ba am système de transport lëmm bu tudd sa muy muy njaga njaay euh, nee na fii ci daaru daana fi def transport daaru Dakar di fayeeku 400 francs ma nga dëkk Pikine gis naa ko ci at yi ñu weesu sëñ mu daaw bàll nee ñaanal na ko ci ba tàmbali loolu yërëmoon ko sax ci 400 francs yi nam néewee ci mu di ko def diggante daaru ndakaaru ci la dema dem ba développé liggéeyam ba am tout un système de transport boo xam ne dañ naan njaga njaay loolu di lu yéeme loo xam ne ci koo xam ne ci condition yu modeste yu yu yu suufe la démarré la ba ba ba taxawal loolu lu mat lu mat a lu mat a étudier la maa ngi doon wax sax fan yi sama benn euh, mbokk taalibe boo xam ne moom moo ma dend kër mu xool muy def ba bind téere ay jaar-jaar moom yu demee ndax loolu liñ naan self-made la dafa dem ku tàmbalee ci lu néew dema dem ba dëgg yàlla fu ñu lay njagajaay nit sax duñu xalaat xalaat système transport loolu lu ama am solo la te ab taalibe Serigne Touba moo moo moo def loolu kon loolu di lu di lu am solo ak ñeneen ak ñeneen nag ci wàllu transport ci wàllu commerce gis nañ euh, Sandaga gis nañ yeneen marché yi ci réew mi yëpp euh, njabootu Serigne Touba ñoo ko ŋànk ci wàllu ci wàllu commerce te commerce boobu dem na ba bu njëkk gëstukat yi ci wàllu économie dañ daan euh, wax naan yéen murid moom ci commerce rek ngeen di yëngatu te commerce dafa yomb. bu ngeen dem ci industrie ndax industrie mooy gën a créer emploi mooy gën a développer réew et waaye dem nañ ba léegi sax murid yi attaqué nañ secteur industriel bi ba ni ngeen ko xamee euh, ci anam yu bëree bëri ay capitaine d'industrie jublu nañ ci yoonu murid di créer ci emploi loo xam ne du jeex euh, xam ngeen euh, ndoxu ay eau minérale bi nga xam ne am na ci industrie la la jëm xam ngeen TCBM xam ngeen Touba Gaz xam ngeen T3S Clean Oil yooyu yëpp te ay taalibe Serigne Touba ñoo ko taxawal ñii démarré woon ci commerce léegi ñu ak ci industrie kon liggéeyu yoon wi liggéey buy évoluer la buy amélioré wu la buy gën a yaatu la te loolu lépp day jëm ci gën a développé Sénégal buñ ko buñ buñ ko fàtte te ñooñu capitaine d'industrie yooyu may wax Euh, doon leen ñaan ñu bàyyi xel ci autoroute APS Ila Touba ngir mën a dugg ci actionnariat bi loolu suñ ko defee bu yeneen Sénégal yi doonul murid jàpp ne euh, murid yi dañoo bëgg a aatimoo nangam wala dañoo bëgg waaye nañ xam ne ñi euh, Sénégalais yi nekk ay actionnaire ci yooyu di seen alal di demaat ci banque Sénégal yi banque Sénégal di ko liggéey muy dugg ci économie Sénégal bi moo gën alal jooju di demaat France di dundal économie France kon euh, taalibe suñ duggee ci yu mel noonu na Sénégal yëpp jàpp ne ñoom lañ ko defal itam ndax njariñ li Sénégal retombé yi ci Sénégal yëpp dana law ba àgg ci Sénégal yëpp waaye ñaare yu mel noonu saa yoo ko waxee rek dañuy jàpp ne murid yi dañoo bëgg am luñ bëgg aakimoo wala dañoo bëgg euh, dominer ci wàllu économie euh, su ko defee muy wujjale gi ñu daan wujjale rek day daal di ñëwaat. su ko defee loolu day daal di nekk frein bu réeree ci développement économique bu Sénégal su dee ci euh, wàllu système financier moom itam war nañ cee bàyyi xel euh, ndax yi may tudd di wax li ci yoon wi def waaye damay bëgg itam toujours di indiwaale li ñu dese ci ñu def ko ndax toujours day baax ñuy fàttali jéego yi yoon wi def muy jéego yu réy réy yu am solo ci diire bu gàtt waaye nag da ci baax saa su ne itam ñuy fàttali ak di tudd ak di duut baaraam jéego yi ñu dese ci ñu def ko ngir gën a euh, gën a gën a yokk sunub liggéey te loolu bokk na ci système financier islamique euh, xam ngeen ne Touba bari na banque yu daw ñëw fa ak dëkk yu mel ne Touba ci euh, lu mel ni Daaroog yooyu te suñ dëkk yooyu dëkk diine lañ te am nañ léegi ay boroomi xam-xam yu spécialisé ci finance islamique ku mel ne kenn ci doomi dëkk bi muy euh, sama jàmm sëñ Lamine Mbacke sëñ Mame Thierno moom ku ne xam na ne expert la ci finance islamique sëñ Xaadim doom sëñ Moussa Abdourahmane Lo am na master ci finance islamique mi ngi prépare doctorat sax ci finance islamique sëñ Samb Bousso ak ñeneen ak ñeneen euh, kon ñu ngi tàmbalee am ay spécialiste ci wàllu wàllu finance islamique kon nag war nañoo tàmbalee bàyyi xel système financier islamique boo xam ne dana méngoog ni ko l'islam bëggee te mën a accompagner développement économique et social rawatina ci dëkki murid yi waaye ngir Sénégal yépp ngir njariñul Sénégal yépp su dee ci wàllu immigration moom xam ngeen ni itam li ci taalibe yi def kenn xamul nu toll xam ngeen muy Côte d'Ivoire muy Gabon muy États-Unis France dëkk yooyu yëpp li nga xam ne France am na ko muy ay centre culturel euh, CCF centre culturel français mu koy am ci dëkk yu mag yi ci àdduna bi yëpp ngir influence France ak culture France ak giseenu France mën a tasaaroo ci àdduna bi loolu Sénégal en tant que état mënalu ko boppam ndax amul moyen def loolu li ñuy am rek mooy ay ambassade loolu affaire diplomatie la ñuy toppatoo waaye wàllu influence culturelle Euh, dafa mel ni taalibe yi ñoom ñoo ko defal Sénégal maanaam réew yu bari ci àdduna bi euh, def nañ fay kër Serigne Touba di fa daje waaye mu nekk barab yoo xam ne day mel ni daanak centre culturel islamique sénégalais lay doon nga xam ne euh, rayonnement Sénégal ci wàllu culture ci wàllu diine ci wàllu giseen ci wàllu coleen lépp dafay feeñ dafay fés yeneen nit ñi di ko gis yeneen nationalité di ko gis te loolu ci influence Sénégal dafa nekk lu ama am solo présence taalibe yi ci yeneen réew yi sur le plan diplomatique ak euh, géostratégique loolu dafa amal solo Sénégal loolu te ñaare dañ koy fàtte euh, euh, ñaare état Sénégal dañuy fàtte ne kër Serigne Touba yi ci àdduna bi lu ci bari njariñ li retombées culturelles yi retombées d'influence géostratégique yi ci réewum Sénégal yépp lay dellu loolu taalibe Sëriñ Tuubaa ñoo koy defal réew mi te ñu bari sax duñ ci bàyyi duñ ci bàyyi xel euh, des na nag dëgg la liggéey yu gën a am solo yu ñu war a def foofu yu ñu war a gën a taalibe jàmbaar lañ ñu ngi taxawal kër Sëriñ Tuubaa yi di ci def liggéey bu am solo waaye nag euh, njàngaleem Sëriñ Tuubaa ni mu war a gën a duggee ci yeneen nationalité yi ci yeneen population yi des na bu baax a baax a liggéey bu yaatu la bu def Cheikh Mamadou Mourtada def na ci lu rëy rëy rëy waaye nag euh, ubbi bunt la doon def boo xam ne wan nañu fi ñu war a jaar wan nañu nan lañ war a def war wan nañu nan lañ war a yittewoo euh, euh, liggéey boobu mu di njàngaleem Serigne Touba ñu gën ko tasaare ci àdduna jabootam ñu ngi ciy dox jéego yu rëy rëy yu am solo waaye toujours day baax ñuy fàttali rek ne bari na yeneen jéego yu ñu war a mën a gën a def ngir gën a yaatal lool te liggéey la bu rëy rëy bu am solo fële ci États-Unis daaw jéeg dama fa dem Washington ci capital ba ma gis fa ci wetu ko Serigne Touba gi rek benn jumaa ju rafet a rafet rëy a rëy euh, waa Turquie def ko fa nga xam ne ci ay hectares la ñu def fa centre culturel def fa bibliothèque def fa ay restaurant def fa sax genre hôtel yoo xam ne jullit ñi mën nañ fay mën nañ fay mën nañ fay nekk muy ay hôtel islamique te lépp nekk ci benn complexe boo xam ne Turquie yi ñoo ko fa def ma jullee fa àjjuma joo ne imaam bi day xutba ci euh, làkku turc di xutba ci anglais di xutba ci arab euh, ma ma xalaat ne lu mel nii yoon wi suñu investiroon ci seet yenn benn benn dëkk yu mag lu mel ne ay Paris ay Johannesburg ay New York yenn dëkk yu mag yi def fa lu mel noonu nga xam ne day ñëw dolleeku ci kër Serigne Touba euh, du ne day remplacer kër Serigne Touba ndax kër Serigne Touba am na fonction bu muy bu muy bu muy jouer bu am solo waaye suñ xooloon yenn dëkk yoo xam ne yu stratégique lay doon defal investissement yu toll noonu yoon wi defal ko boppam muy def ay jumaa yu rëy nekk complexe yu am lépp loo xam ne ab jullit da koy woo ci wàllu bibliothèque wàllu mag indi fa ay borom xam-xam yu ko mate yu dégg langue yi nga xam ne waa réew ma moom la ñuy wax suñuy xutba wax ak nit ñi ca langue yi ñu dégg leeral leen njàngaleem Serigne tubaa leeral leen alxuraan wax leen ci alxuraan wax leen ci addis waaye wax leen ci njàngaleem Serigne Touba jàpp naa ne loolu dana tax jullit bu jullee foofa da nga dem gëstu jiwaat kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba gëstu jiwaat lu mu bind te loolu lu gën a amul dara lu ko gën a gaaw ci tasaare njàngaleem njàngaleem Serigne Touba loolu ay jéego la yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel ak di ci xalaat ci wàllu solidarité ku ne xam na ne euh, ci wàllu solidarité ci social yoonu murid li mu ciy def kenn xamul lu mu toll. xëy na nosu gi xëy na mooy mooy mooy des waaye xam nañ ne euh, dëkki murit yépp waaye ku fa am ordonnance ku fa am problème ku fa am jafe-jafe fi ngay xalaat mooy dem ci kilifa mu dimbale la ci euh, néew ji doole yi saa su nekk kilifa yi la ñuy dem euh, kilifa yi yoon wi ngir ñu leen dimbale léeg-léeg sax am na ñuy tooñ yoon wi naan yéen seen sëriñ si Euh, daanaka euh, dañuy séddale tuflit rek lañuy la ñuy waaye nangu xaalis ak séddale tuflit la ñuy euh, di ko di ko tooñee di ko tooñe murid yi naan liggéey bu yomb la liggéey léeg-léeg da dem ñu ne sëñ bi fàttu na dafa mel dafa sonn ci nangu xaalis <laughs> waaw am na ñoo xam ne ja loolu lañ ko jàpp waaye xamuñ ne lu mel ni màggal Tuubaa soo demee kilifa eh, yoon wi nga dem suba gi yëpp ñaare day nangu ay addiya waaye ñaari soo fa toogee ba ngoon gi da gis ne lam nangu woon soo yeexee séddale na ko ba su ko tuuti dese wutit mën nañ ne daanaka eh, mu ngi ci moyen mu ngi ci négatif kon loolu xëy na sax sëriñ bu soobee moom léeg dañuy gaaw fatu ngir bañ a bañ a séddale liñ <laughs> liñ jotoon a dajale waaye euh, mbàkke mbàkke yi ñoom ñaare addi yi ñu nangu ci suba gi ngoonee lu ci bari danañ ko séddale wala lu ci ëpp wala mu jeex kon ñi nga xam ne amuñu seetlu ñoom dañuy fekke rek fu ñuy fu ñuy jëlee addiya jàpp ne loolu daal liggéey bu yomb la boo xam ne moom euh, daanaka amul benn amul benn responsabilité booy gàdduwaat après <laughs> te loolu mat a xam la xam ne euh, ku yàlla baaxe ba nit ñi yaakaar la ba dina jox àddiya ngir Serigne Touba sa responsabilité te mooy di ko delloo ci jullit yi di ko delloo ci taalibe Serigne Touba yi ci rawatina nag ci ñi ci gën a néew doole. waaye nag soxla nañ ci yoon wi itam di nos ay kuréel yoo xam ne dañuy jéem a yëngutu ci wàllu social ndax fi ne réew mi soo ko seetloo su fi eh, jafe-jafe amee lu mel ni mbënd wala ak lakk bu metti wala dara. nit ñi ñi ñuy njëkk xaar mooy organisation euh, caritative chrétienne yi muy muy Caritas muy Croix Rouge muy yu demee noonu ñu jóge bitim réew wala ñu nekk ci biir réew waaye jullit ñi amuñ ay organisation dëgg ñi ngi dimbalante ñi ngi fajal nit ñi seeni soxla ñu ngi leen di jëndal ay ordonnance ñu ngi leen di ci dund loolu moom luñ mooñaale ak ak ak taalibe Serigne Touba la waaye nag euh, war nañ ko gën a nos ci taxawal te jamono da koo laaj ay kuréel yoo xam ne day mel ni lu mel ne croissant rouge di am ci réewi arab yi kuréel yoo xam ne danañ mën a am ay alal nit ñi dafa yóbbu ay azaka di dajale loo xam ne euh, néew ju doole ju am lu la jaaxal soo demee ñu am lu ñu la mën a lu ñu la mën a dimbalee su catastrophe amee ñaanuñ ko yàlla moom it kuréel boobu mën a taxaw ci am ay tànt am fu nit ñi dëkk wala am ay mbàjj wala yu demee noonu te loolu wuruñ rek wax dëgg yàlla di ko xaar ci organisation caritative chrétienne yi dañ ko war di xaar te ci jullit ñi dëgg sax nag lañ ko war a gën a xaare ndax dimbalante moom euh, amul benn diine bu euh, taxawal principe bu dimbalante ni ko lislaam taxawale muy azaka def ko ponk ci ponki diine ci euh, su dee ci wàllu culture xam naa léegi ma léegi ma jeexal ci tomb yi ma doon indi ci wàllu apport yoon bi ci société sénégalaise bi su dee ci wàllu culture xam ngeen ne ni yoonu murid influencé culture Sénégal kenn xamul nu mu toll. Euh, at yi bi ñuy wax ci affaire parité bi ci liste Touba bi naan jigéen amu ci am na ci bind benn article benn administrateur civil ak benn euh, journaliste bu mag wane ne euh, statut spécial suñ ko joxee Touba day mel ne dañ leen bëgg a tàmbalee jox indépendance day mel ne waa Casamance dañuy daal di sañal laaj seen indépendance day mel ni ki daal ni mel ca Mali indi xeexoo Touba mën na ko indi ci réew mi wax ci daal ay wax yoo xam ne euh, ñàkk xam wala ñàkk gëstu wala boog gëstu teg ci tànk lay lay lay ci jamono yi bindoon naa ci benn article war leen ne leen yoonu murit Touba su ñuy wax sénégalais tey euh, bi Sénégal mooy boppam su du toon Serigne Touba ak leen ak yar bi mu def ci taalibeem yi su ñuy wax daanaka su ñuy xoolub sénégalais lañ tey gis mooy ab tubaab wala ab naar waaye li tax ñu xoolub sénégalais xam ne kiib sénégalais dëgg-dëgg la euh, mooy Serigne njàngaleem Serigne Touba la ci col ga ca langage ba ca ca waxin wa dem nañ ba léegi sax société sénégalaise bi yëpp influence waxinu yoonu murid sax ni ñuy waxee muy ay xéewal ak baat terme yi ñu utilisé sax léegi ñeneen ñi dañ koy jëfandikoo te loolu lépp day influence culturelle bi euh, yoon bi def ci société sénégalaise bi kon nga waxoon ci ne Touba soxlawul indépendance ndax koo xam ne yow su ñuy wax Sénégal yow yaa tax euh, kon yow yaay Sénégal ma teg ci ne itam euh, Touba ak biri Serigne Touba yemul Sénégal Sénégal moo dugg ci biir euh, mbiri Serigne Touba ak mbiri Touba waaye du ne du du contraire kon euh, ci wàllu culture war nañoo xam bu baax a baax li nga xam ne yoon wi indil na ko indil na ko société sénégalaise ci wàllu col bi exemple bi ma ci gis bi ma ci wax mooy mbubb yoo xam ne ku mel ne sëñ Sohaybu mbubb mi ñu naan mbubbum sëñ bàyyi laat ay turki bari bari na loo xam ne day mandargaal ab sénégalais nga xam ne koo gis xam ne sénégalais la te li li li ko sos dëgg-dëgg ci yoonu murit la la juddoo kon loolu it day ware ne yoonu murit moo ŋànk culture Sénégal ba culture Sénégal mën a ñoŋ ba génération yi di ñëw di ci mën a jot ndax su doon loolu ba léegi sénégalais yëpp daanaka ne tubaab yi la ñuy solo wala naar yi kon ma ñëw ci euh, xaaj bu mujj bi muy nan la ñuy inspiré woo nag ci njàngaleem Serigne Touba ak nan la ñuy inspiré woo ci li liggéey bi nga xam ne yoon wi def nañ ko ci secteur yi ma fi tudd yëpp ak yi ma tudd ngir man koo lawal ngir man koo dëgëral ngir réew mi mën cee sukkandiku ba mën a développé. su dee ci wàllu principe xam ngeen ni euh, ni ma ko waxe woon wàllu liggéey fi ko Serigne Touba teg ak fi ko murid yi teg euh, ku ne xam nañ ne liggéey ci jaamu yàlla la bokk ci ci taalibe bi da liggéey ngir am loo euh, terloo ngir am loo liggéeyale sëriñ bi ngir am loo dimbalee loolu kon liggéey bi ngay liggéey ci jaamu yàlla la bokk notion bi liggéey boobu suñ ci sukkandikoo bu baax ni ko sëriñ bi jàngale euh, réew mu ne war na ci mën a mën a développer sàkk lu lew kasbul xalaal ni ko sëriñ bi jàngalee nga xam ne problématique bu bonne gouvernance transparence gestion bu baax loolu lépp day dugg foofu euh, ni ko sëriñ Tuubaa daan waxee dee leen sàkk lu lew te su ngeen ko sàkkoo ba am ko ngeen moytu caa rek loolu di principe bu ama am solo muy wut leen lu lew te su ngeen ko amee bu leen ko yàq bu leen ko pasar pasaree bu leen ca def lu neexul yàlla loolu mooy ngeen bañ caa rek te loolu di principe boo xam ne réew mu ci sukkandiku mën ngaa décoller ci lu gaaw a gaaw principe bu sukkandiku ci sa bopp bañ a sukkandiku ci xalaatu bitim réew bañ sukkandiku ci alali bitim réew waaye sukkandiku ci potentiel bi la yàlla jox nga sukkandiku ci gëm sa bopp te loolu Cheikh Ahmad Bamba moo ñu ko jàngal xam ngeen ne bi muy woote ñu taxawal jumaay Tuubaa ji dafa waxoon ne mag mu ne ñaar fukk juróom-ñett gone juróom-ñetti dërëm ñu dajale ko biñ ko indee mu wax taalibe yi ne li tax ma digal leen ngeen defe nii su ma waxoon tubaab yi ñu tabaxal ma jumaa ji kon ñu tabaxal ma ko su ko waxoon naar yi itam ñu defal ko waaye mu ne ñu dama bëgg leneen lu ngeen di defati ngeen xam ne nii rekk la ngeen di sukkandiku ci seen bopp ndax su ngeen sukkandiku ci keneen ku la te ku la mënal xamoo fu la yóbbu rawatina sa wàllu pas kon nag principe sukkandiku ci sa bopp euh, ñu dul ay jullit tax suñ ci sukkandikoo ci seen bopp te Corée du Sud bi may wax léegi principe bu sukkandiku ci seen bopp gëm seen bopp principe boobu moo tax ñu tolloo woon ak Sénégal 1960 niveau de développement économique te léegi ñu raw fuuf ba Sénégal sax seenu leen ndax Corée du Sud xam ngeen ay Samsung ak Hyundai ak Kia ak ay otoog lu ne fi ne ñoo koy defal ci wàllu technologie ak ci wàllu électronique ak ci dem noonu kon loolu du ñuy ay jullit waaye principe bu sukkandiku ci seen bopp moo leen may ñu man man man lool kon nag loolu itam réewum Sénégal suñ ci suñ inspiré woo ci njàngalem Serigne Touba moomu euh, danañ mën a développer réew mi ci lu gaaw principe bu ma doon naa ko fi wax léegi xitma liggéey ngir jariñ sa bopp waaye ngir jariñ say mbokk ak ñi la jege waaye ngir jariñ société bi yépp liggéey ngir jariñ société bi yépp te yàlla tax loolu mooy principe bu xidma te loolu bénévolat ci la dugg joxe sa alal te yàlla tax ci la dugg joxe si ñàkk te yàlla tax ci la dugg te liggéey projet yi yoon mu di def yépp loolu moo koy lal ñii dañuy indi seen alal te yàlla tax ñii indi seen doole te yàlla tax ñii indi seen xel ak seen xalaat te yàlla tax ñii indi seen xam-xam te yàlla tax te lépp ñu def ko pour intérêt général loolu yaakaar naa réew mu ci sukkandiku ci principe boobu da nga mën a développer lu gaaw li may jeexale mooy défi yi nga xam ne moo ngi ci suñ kanam ñu war koo jéggi ngir mu man ñoo may liñ bëgg ci sukkandiku njàngaleem Serigne Touba ak yoonu murid ngir réew mi développé loolu ñu man ko am défi bi ci njëkk mooy défi scientifique muy xam-xam war nañoo gën a sonn ci xam-xam gën cee investir yoon wi war nañoo am tey kuréel goo xam ne dañ leen di dooleel jox leen alal teg ci ay borom xam-xam ñoo xam ne bépp étudiant boo xam ne ci yoon wi nga bokk dem ba bëgg yenn diplôme yi muy ay doctorat wala nga jàngi anglais ci ay Oxford wala ci réew yu njàng yi gën a sori yi gën a kawe waroon nañu am kuréel goo xam ne yoon wee koy financé ku fa dem. boo indee projet njàng mu sori ñu man laa financer dimbale la jàppale la taxawu la ba nga jàng njàng mu gën a sori ngir kat soo ñëwee ci yoon wi rek nga koy delloo loolu war nañ ci gën a taxawaat ci gën a dugal alal ci jàppale xale yi jàng rawatina ñuy jàngi ñi nga xam ne yar nañ leen ba xam ne liñ def ci ñoom ci yarub Sëriñ Tuubaa dara mëntu koo dindi ñooñu war nañ leen a gën a jàng jàppale ci seenum njàng ba fuñ ci bëgg àgg rek ñu gunge bañ bañ mën ca ak te loolu ci liy gën a mën a développe yoon wi ak réew mi ci la ci la bokk taxawal ay centre de recherche fu mel ni fii ci daaru yoo xam ne danañ ko mën a financer ay borom xam-xam da ca nekk di ca def ay gëstu comme IFAN ni état bi taxawalee IFAN ay borom xam-xam di ca mën a nekk di gëstu di produire yoon wi itam war nañu mën a am kuréel yu mel noonu ci dëkk murid yi yu mel ne Darou Moukhty Touba. wàllu communication bi war nañ ko gën a dëgëral war nañ koo gën a dëgëral ci gën a wane nan la yoonu murid nan la njàngalam Serigne Touba nekkee solution ci développer réew mi lu ci bari dañ koy wax rek ndax pour ñun lu évident la lu wér la lu leer la ñun taalibe yi dafa leer ci suñu bopp waaye nag war nañu gën a am pédagogie ci gën ko mën a leeral ñeneen ñi gën leen a war a mën a leeral nan la njàngalem Serigne Touba nekk solution ci ñu gën a mën a développé réew mi loolu ci wàllu technologie yu bees yeeg yëpp war nañ ko mën a jëfandikoo ak làng yi fexe ba làng yi ci àdduna bi dañ euh, gën a dominer àdduna bi muy chinois muy anglais muy espagnol italien yooyu yëpp ñu mën a jàppale ndaw ñi ñu jàng ko bu baax a baax. sur le plan académique boole ko njàngaleem Serigne Touba bi ngir gën a mën a transmettre message euh, Serigne bi loolu yaakaar naa euh, lu ama am solo la loo xam ne suñ ko defee dana gën a mën a défi la boo xam ne suñ ko relever euh, dana yokk développement économique social réew mi défi politique foofu lu gàtt laa ciy wax xam ngeen ni euh, man li ma xalaat moo di euh, ci wàllu politique liñ ci bëgg mooy fexe ba former ñoo xam ne yar leen tarbiye leen ci diine jàngal leen li ñu war a jàng ci seen diine ak njàng leen sëriñ bi yarub sëriñ bi waaye nag ñu jàng xam-xam bu mu mën a doon euh, bu tax ñu mën a nekk fépp koo xam ne dañ fay noxee ko nocci ñooñu jàpp naa ne war nañoo gën a yaatal ñu mel noonu gën leen a dooleel gën leen a jàppale ba ñooñu bis buñ gënee bari ci barab yi ñuy décider rek jàpp naa ne euh, ñii ngànk réew mi di décider danañ gën a mën a sukkandiku ci njàngaleem Serigne Touba ci bépp politique de développement économique et social bu ñuy def te loolu njariñu ñëpp rek lay lay lay doon. kon war nañoo euh, gën a man ci wàllu politique identifier ñi nga xam ne ay taalibe lañ euh, ñu gën leen a dooleel gën leen a jàppale ba fañ bëgg a egg ci wàllu politique ak ci wàllu décision euh, fu ñuy jëlee décision ñu àgg fa ñooñu war nañ leen a gën a dooleel ba ndombo tànk yooyu ñu mën caa ñu mën caa jot te lii may wax nga xam ne Euh, day mel ne kon dañoo bëgg murid yi dem ba ŋànk lépp nangu lépp wala lu noonu déedéet demewul noonu waaye dañoo xam ne suñ sukkandikoo ci njàngaleem Serigne Touba sukkandiku ci expérience bi nga xam ne yoon wi wane na ko réew mi mën na cee développé te loolu njariñul sénégalais yépp lay doon te naka jekk xam nañ ne kilifa yoon wi Serigne Touba ci boppam mësta ràcc ngir boppam kese kese wala ngir jegeñaaleem kese kese ngir wala ngir ay mbokkam kese kese naka jekk suy wax jullit ñëpp lay waxal jullit ñëpp lay ñaanal jullit ñëpp euh, la tàllal loxoom euh, ngir bëggal leen njariñ ngir bëggal leen mucc ngir bëggal leen saadatu daaree kon ñu xam ne lii ñuy wax euh, bu nit ne man kat du ma dafa mel ne murit yi lee ñuy wax man lañuy xeex wala sama kaw lañ jëm Euh, nañ jàpp ne naka jekk njàngalem Serigne Touba fi mu sukkandiku mooy intérêt général lu sénégalais yi euh, dafa méngoo ak intérêt général lu yoonu murid euh, am na ku ma nettali ku ñu wax chong bu ndooy bu yàggut ne ma sëñ Saaliwu am na bis ab ministre de l'agriculture ñëw fa ne ko engrais bi ñu bëgg a joxe ci ren dafa néew ba yow sa wàll suñ ko xayma woon ci li ngay bay suñ la ko joxee baykat yeneen ñu bari duñ am waaye nag danañ am luñ la ci jox ndax am nga ci àq danañ la jox sa wàll waaye nag du toll na mu war a toll dëgg-dëgg ndax suñ la ko joxee ñu bari duñ am sëñ Saliou dane ko man de li ngeen xam ni ci réew mi laa bokk citoyen laa ba am am naa ci wàll doy doy na mu sëkk teraanga kon man la ma ca waroon a am bàyyee naa ko baykat yi jox leen leen kon kooku ma ngay sàmm intérêt général Sénégal yëpp xoolul intérêt boppam xoolul intérêt yoon yoonu murid Cheikh Mamadou Bachir bi ñuy def yoon Kaffrine Mbàkke dafa war a jaar ci euh, ci titre dëkkam boobu di titre nga xam ne titre foncier la ko defoon ñu war ko cee jox indemnisé ñu war ko cee jox xaalis ndax titre foncier mooy moomeelu suuf gi gën a dëgër ci wàllu wàllu wàllu àdduna euh, bañ ko cee bëggee jox alal ngir indemnisé ko daf ne soxlawul ngeen ma ciy jox dara ndax yoon wi njariñul réew mi yëpp la kon bàyyi leen di ngeen ma ci war a jox kilifa yoon wi nag pas-pas boobu ak doxalin woowu rek lañ am kon ñoom ñëpp intere général u sénégalais yëpp naka jekk moom la ñuy wax moom la ñuy défendre moom la ñuy liggéey kon lii ñuy wax intérêt général u sénégalais yi la ñuy wax muy nañ sukkandiku ci loo xam ne ci réew mi la dëkk ci la juddoo te muy xam-xam bu wér boo xam ne suñ ci sukkandikoo danañ mën a développer réew mi ci lu wér a wér te suñ sàggane ñeneen danañ ko jël jëggaani ko ñoom dem jëfandikoo ko kon nag euh, wujjale gi ñu daan wujjale nag jekk jamono tubaab ji ba nëgëni ak considération yooyu yëpp nañ ko teg ci suuf xam fi intérêt Sénégal yi nekk ñu fi intérêt Sénégal nekk ñu sukkandiku ci politique de développement économique yi ñuy def te jàpp naa ne euh, njàngalam Serigne Touba dara gënu ko cee wér dara gënu ko cee nekk loo xam ne lu àndoo seen la ci Sénégal dara gënu ko méngoo ak culture ak diine Sénégal kon suñ ci sukkandikoo euh, dëgg-dëgg te dooleel ko te dëgëral ko dana danañ ci lu gaaw mën a développer ci wàllu économique ci wàllu social suñu réew mi di Sénégal lii lu gàtt la woon ci euh, li ma bëggoon indi tey ngir bokk koog yéen euh, muy loo xam ne jàpp naa ne bunt la rek bu may ubbi ngir euh, yaatal gëstu bi yaatal xalaat bi kenn ku nekk am ci gis-gis te jàpp naa ne yoon du yem ci benn lii luy doon ci wàllu xalaat ak wàllu gëstu ba at di ñëw jàpp nañ ne euh, lii war nañ ko mën a gën a yaatal kenn ku nekk ci ñun gën koo mën a développer ba nga xam ne gën ko mën a élaborer ba nga xam ne Euh, nit ñi danañ ko gën a dégg gën a dégg fi ñuy waxe ba gën a xam ne njariñul Sénégal rek euh, moo ñu tax a jóg njariñul Sénégalais yépp moo ñu tax a jóg maa ngi dellu di gërëm bu baax a baax euh, organisateurs yi di leen sant di leen gërëm yéen ñi ma doon topp itam ak ñi may topp ci xarala yu yees yi di leen sant bu baax a baax ci topp mu ngeen ñu doon topp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp ñaan ko itam euh, lu néew néew ñu jële ci njariñ loo xam ne dana law ci Sénégal yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Cheikh Fatma Mbacké ci waxtaan bu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baax tey te mu jëmoon ci al mouridia li tanmiyati Sénégal muy mouridisme pour le développer pour développer le Sénégal maanaam maanaam murid yi naka lañuy bokk ci soxali réew mi nga indi ci ay leeral yoo xamante ne yaakaar naa ne kenn ku nekk mën nga cee teg sa loxo indi ci tamit loo xamante ne yaakaar na ne lu doy sëkk la kon ci turu mu assasatul wafa bi xaqooqul iman ñu ngi ñaan suñ borom subhanahu wa taala fay la gën jaaka bay fay xam nañ jamono ji xat na yitte yi bari na waaye nag xam ngoo xam ne lii ci liggéey bi la bokk te tamit xam ngoo xam ne xaj na lii nii defuñu la ko moo tax nga dagg yi te yëpp ñëw bokk ñun jotaay tey loolu nekk lu rëy kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala gën laa dëgëral gën a yokk sa kattan ba yéen nga xamante ne am nga ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa yéen jooju yàlla àggale ko koy si njot xam naa ni waxtaan wi eh, am na solo lool ba tax na sax nag ni ko waxee léegi ne ab bunt la boo xamante ne bunt bu ñu ubbi la rek kenn ku nekk ci ñi ko bokk war nga cee mën a indi sa wàll am na ci kenn ci mbokk yi ko xam ne sax bëggoon na ci indi wàllam tey jii nii bëggoon na def commentaire ci li nga doon wax muy sëriñ Abdou Jamil Mbacke moom sëriñ Kousa Abdou Jamil moom tamit di koo xamante ne ci wàll googu la yëngatu euh, bëggoon na ci def commentaire waaye nag waxtu wi ci boppam moo ñu ko mayut moom tamit xam naa ne allah du ñàkk ñu may ko occasion moom tamit su ko defee mu indi ay participation ci wàll gi nga xamante ne moom da sëñ bi waxtaane jëneen ni incha allah ñu sant tamit euh, mbokk yi nga xamante ne ñoo bowoo fu sori ñëw ngir bokk ñu ñun jotaay bii muy ab kuréel boo xamante ne dañoo tuddee suñu bopp mag ci njiitul oustaz Ngar ñoom ñu déplacé wu tey ngir bokk ñu ñun jotaay bi ñoom tamit euh, bépp kër goo xamante ne kër diine la ñu fay yëngutu ci wàllu diine danañ fa dem la fay jóge ci njariñ ñu mën koo tasaare ba mbokk yépp man ca jot mën koo jariñoo loolu fi nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu mag la yàlla nañ ci fa fay xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne suba insha allah sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom la ñuy àndal ci al awlama muy mondialisation wasalaamaaleykum